alayhi ridwaanullah ci zaadul ma'aad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi woon ci côté qissatu tawbati Ka'b ibn Malik muy tuubuk Seydina Ka'b ibn Malik côté boobu lañ yemoon ci nettali boobu lañ newoon agsi woon nañ fi nga xam ne ci la ñëwee moom Seydina Kaab radiyallahu taala anhu wa ardaa doon wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu naan inna min tawbati ila allahi wa rasuulihi an axruja min maali min maali kullihi ila allahi wa rasuulihi sadaqa mu ne moom li muy bokk na ci li muy tuube mooy day génn ci alalam lépp def ko ngir yàlla subhaanahu wa taala ak ndawam bi aleyhi mu nekk sarax boo xam ne li wajhillaahi taala yonent bi aleyhi ne ko amsik aleyka ba'da ne ko téel lenn ci sa alal ndax lool moo gën ci yow imaam Ibnul Qayyim nag xadiis bi xam nga bi ñu ne moo nekk ci saxiixayn mais dafa am yeneen riwaaye comme ni ñu ko gisoon ci jotaay bi weesu bari nañu mais surtout bi nekk ci sunani al imaam Sulaymaan ibn ibn Ash'as ibn Ash'as as-Sijistaaniyu raxmatullahi alayhi di Abu Daawud as-Sijistaani ba nga xam ne dana ko damay génn sama alal lépp mu ne ko déedéet mu ne ko kon nis foofu mu ne ko déedéet mu ne ko kon un bi mu ne ko waaw lool nag la ne woon loolu daa dëgërul te boo gisee ku mel ni al imaamu ahmadu seen sëriñ ñoom xambali yi rahmatullah alayhi mu ne képp koo xam ne dafa nizar ne day génn ci alalam yépp kooku un bi rekk lay génne waaw léegi muy wut mu ko teg mu ne loolu ci xadiis sayna abu lubaaba bi la tegu la ko al imaamu ahmad rahmatullah alayhi daal di sukkandikoo waaye nekkul beneen version beneen riwaaye ci xadiisu seydina kamb ibn Malik waaye ci xadiisu seydina Abu Lubaaba ibn Abdil Munzir ci moom moomu ah ci nettaleen moom lu ko jële waaye ndax foofu da ko woon moom it lu mel noonu la waxoon di wax yeneen time saa saam di ko wàññiloo ba mu mat ba mu ne ko un tiers mu ne looloo tax waxoon nañ la nag résultat bi daa far nekk benn waaw mu ne ndax imaamu ahmad dafa tënke rahmatullah alayhi xadiisu seydina Kaabu bi lu ñu jooyal la mu daldi koy tënke ak xadiisu seydina abu lubaaba ibn abdil mundiri al ansaari radiyallahu taala anhu léegi nag ñu daldi am war a àggale waxoon nañ la ko tëb yi daf ci xaw yàgg te tamit day dugg ci furuuxu ak madhabu imaamu ahmad mu ne wa qawluhu fi man nadara raxmatullah alayhi wa qawluhu fi man nadara an yatasaddaqa bi maalihi kullihi aw bi ba'dihi wa alayhi daynun yastaghriqu innahu yujzi'uhu min dhalika thuluth dalilun ala in'iqaadi nadrihi wa alayhi daynun yastaghriqu maalahu summa idaa qadaa dayna axraja miqdaara sulusi maalihi yawma nadr wa hakadaa qaala fi riwaayati ibni abdillah idaa wahaba maalahu wa qadaa daynahu wastafaada gayrahu fa innamaa yajibu alayhi ixraaju sulusi maalihi yawma xinsihi yuriidu bi yawmi xinsihi yawma nadrihi fa yanzuru qadra sulusi dhalika al yawm fa yuxrijuhu ba'da qada'i dayni dama xamul sax lii est ñu dugg ci walla déet <laughs> parce que day nekk ci day wax ci loo xam ne bo ngiiru imaam Ahmad lay wax ak <laughs> wax yi nga xam ne moom lañ jële ci moom ak ku nekk ni nga ko déggee yooyu euh, Euh, non loolu foog naa nañu sote côté bi après da cee teg wa qawluhu aw bi baadihi fe moom waxu imaam ahmad lay leeral nii yuriidu annahu ida nadara sadaqata bi mucayyanin min maalih aw bi miqdaarin ka alfin wa naxwihi fa yujzi'uhu thuluthuhu ka nadri sadaqa bi jamici maalih wa saxiixu min madhabihi luzuumu sadaqati bi jamicin mucayyini bi jamii almuwayini wa fiihi riwaayatun uxraa an almuwayina in kaana thulutha maalihi wa in kaana thuluthu maalihi famaa duunahu lazimahu sadaqatu bi jamiihi wa in zaada ala thuluthi lazimahu minhu bi qadri thuluthi wa hiya asaxu inda abil barakaat ay mooy maamu imaam ibn taymiya voilà boroom boroom muntaqal axbaar voilà <laughs> voilà moom la imaam Ash-Shawkaani doon doon kii ci Naylul Awtaar Naylul Awtaar Naylul Awtaar mais bon lii nañu tëb côté bi parce que euh, bon amoon bëggoon nañ ko jël mais dafa dafa nekk loo xam ne ci mazhabu imaamu Ahmad lay dugg ci euh, seen biir noonu léegi nag ah parce que loon na wax côté bii li ñu naan xam nga mu dafa duggoon ci di wax ay nizar xam nga wax nañ la xadiis bi de toute façon Abu Lubaaba nii Seyna Ka'b ibn Malik nii Abu Lubaaba kenn ni daru ci woon mais dañ ko ci jële moo da mooy egg mooy xaw a def gina yaatal mbir mi ba dugg côté nidar moom lay wax naan wa ba'd fa inna al xadiisa laysa fiihi dalilun anna Ka'ban wa Aba Lubaaba nadara nadaran munajjaza wa innama qaala inna min tawbatina an nax an nanxali'a min amwaalina wa haaza laysa bi sariixin fi nadr wa innama fiihi al-azmu ala sadaqati bi amwaalihima shukran lillahi ala qabuuli tawbatihima fa axbara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anna ba'da al-maali yujzi'u min dhaalika wa laa yaxtaajaani ilaa ixraajihi kullihi wa haaza kamaa qaala li Sa'd wa qad ista'dhanahu an yuusiya bi maalihi kullihi fa adina lahu fi qadri sulh mu ne même li dugg fii di wax ci wàllu nizar ak yooyu yëpp mais fa inna fi lxadis mais xadis bi sax laysa fiihi dalilun amul benn tegtal buy wane ne anna kaaban ken seydna kaab wa lu lubaaba ak seydna lubaab abu lubaaba nadara nadaran munajaza ken ñoom dañoo defoon benn nizar boo xam ne bu ñu war a bu ñu war a exécuter la wala ñu nizar loo xam ne nizar la bu leer luñ ci non loolu moom defuñ nizaruñu wa innama li am ba des xaalaa lii rek lañu wax inna min tawbatina bokk na li ñuy tuube an nam xale añu daal di summeeku min amwaalinaa ci suñu alal yi mu ne wa hada te lii nag lay bi sarihin fi nadri ah. lii nii c'est pas clair c'est lu leer leer luy wane ne lii nazar la lii moom du nazar du nizar voilà wa innama li am ba des mooy fii nekk na ci al azmu dogu ala sadaqati ci joxe ci saraxe bi amwaalihima ci ñoom seen ñaari alal muy abu lubaaba seyna kaab radiyallahu anhu shukran lillahi ngir sante ko yàlla ala qabuli tawbatihima ci nangu bi mu nangu seenu tuub fa axbara nabiyu yonent bi alayhi salaatu salaam daal leen xabaar anna ba'dal maali yujzi ne leen li ngeen bëgg noonu nag mooy joxe seen alal yëpp déet leen na nag ci alal yi kese mooy une partie de alal ji ngeen man a joxe leen na wala yaxtaajaani ilaa ixraaji kulli ta soxlawu ngi ñu ñoom ñaar ñuy génn alal ji yëpp mu ne wa hada lii nag kamaa qaala dafa niroog li nga xam ne moom la wax li Sa'd muy Seydina Sa'd ayyu ayyu hada kii ban Sa'd Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mee gisaguñu ko loolu moom du on on tient personne rigueur ci loolu parce que fatxu Makka lañ koy gis insha allah waaw fatxu Makka lañ koy gis lañuy gis ne lañuy gis lii muy wax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas te tuddoon nañ ko fan yee bi nga xamante ne nii ci la ci la ñu dem fatxu Makka mu feebar ba foog ne day faatu te benn doom rek la fi bàyyi yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ñëw euh, xadiis mu ngi ci saxiixayni yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëw fekk mu désespéré moom foog ne day faatu mu naan yonent ma aleyhi salaatu salaam dafa bëggoon daal saraxe alalam jiir yépp def ko ci yoon yàlla waaw comme ku mu ngi nii di faatu te bàyyiwul ku dul benn benn doom bu jigéen mu ne ko déedéet bi an tadaa warasataka agniyaa xayrun min an tarak an tatrukahum ah, ah ñu nekk ñoo xam ne an tatrukahum eh, ñu nekk lan ala naas moo gën nga bàyyi leen Euh, euh, mooy na ne ko déedéet alal ji yëpp moom doo ko joxe parce que nga bàyyi même bu dee benn jigéen nga dese on sait moom moom daa war a am ci doon te il faut nga ko bàyyi loo xam te loolu mooy ah, moom daa mën a am njaboot ah bu see am njaboot ak yooyu nag ak ñoo ñëpp même bu dee du yow la waral ne ñooñu il faut arrière yi dee leen bu nga manee loolu day wane ne gis nga tawakkul waaw yonent bi alei saatu ne ko déet ne ko ndax nga bàyyi say doom bàyyi ñi la war a doon ñu am riche am woomal moo gën nga bàyyi leen amuñu dara yatakafafuna nas ñuy ñuy fu ñu nekk di ñaan nit ñee ko tàllal lox hein bi mu koy wax di ko wax naan ko ma joxe sama alal jéem mu ne ko déedéet mu ne nisfaha mu ne déedéet bu di wàññi di wàññi ba mu ne asulus kon mu ne ko wasulusu wasulusu kasiir waaw ah, un tiers waaye un tiers bari na waaw loolu lañ la waxoon ne Seydina Siddiq na ah comme koy neen timalay saar-saam nee na un tiers bari na nañ leen ko gën a wàññi waaye radiyallahu anha anhu wa ardaa kon ñii moom lay wax ne comme li c'est pareil comme li mu waxoon Seydina Sa'd keroog Fathu Makka non euh, Fathu Makka fan xajjatul wadaa laa bëgg wax voilà fatu Makka kay jàll nañ ko xajjatul wadaa'i boobu lay xew te gisaguñu ko mu ne waqad ista'dhanahu an yusa bi mali kulli ta sayna Sa'd déggaloon na euh, ñaanoon na digal yonent bi alei sat mu permettre ko mu joxe alalam ji yépp daldi def lépp testament bi lépp mu joxe alal ji mu ne ko mukk mu ne fa àddina lawu fi qadri sulusi mu permettre ko ci lu tolloog un tiers loolu mook ñoom sëy naa abu lubaaba bi rekk niroo mu ne fa in qiila bu kenn ne moo yi limaam Ibnul Qayyim rahmatullah hada yadfa'uhu amran non non non yow sa lii nii d'accord ñu li nga wax nii ndax qawluhu yujzika wal ijza'u innama yasta'malu fil waajib ñu ne non non non yonent ma lay saab-saab lim ne lim ne ñoom sey Seydina Abu Lubaaba ginnaaw bi ne dañuy génn seen alal ji yépp mu ne ko doodeet yujzi dina doy li nga xam ne mooy as-sulus ñu ne yujzi yow lii nga ko dégge noonu kene bu looloo mooy euh, day am choix loolu amu ci déedéet waaw mu ne bu kenn ne lii li koy dàq benn ci ñaar ñaari mbir a koy dàq benn bi mooy yujzika wal ijza'u innama yastamalu fil waajib ñu ne parce que bu ne al ijza yujzika al ijza dañ koy utiliser ci loo xam ne lu war la wasaani deuxième mbir mi dàq sa wax ji yow anna man'ahu min as-sadaqa bima man annahu anna man'ahu min as-sadaqa bima zaada ala thuluthi dalilun ala annahu laysa bi qurba mooy le fait que mu mu mu mu mu daal di koy tere mu joxe lu ëpp un tiers loolu mooy wane ne mbir mi du qurba waaw waaw mooy du loo xam ne waa ji da koy def rek ngir jege yàlla ndax idi shari'u ndax kat borom bi subhaanahu wa taala waaye kiy tëral moom miy tëral àtte waaye yonent ma lay saab-saab mi nga xam ne day tëral àtte laa yam naw minal minal qurab du tere nit ñi ñuy def luy jege yàlla yuy jege la ñooñu yàlla mu ne wa nadara wa nadru man lay bi wa nadru man laysa bi qurba la yalzamul wafaa'u bihi te nizaruk ki nga xamante ne nii bi nga xam ne nekkul qurba mooy du jege yàlla def ko daa warul xam nga wax ji fa lan lay wax nii dane lii nii ma wax ne waaye yow ku fi wax te imaam ahmad wax ku koo xam ne dan may génn sama alal lépp joxe ko ngir yàlla kooku un tiers bi kese lay dox par force nag mais loolu mooy bu dee ne ay detam bu dee ne bàyyee nañ ko li nga xam ne mooy li koy doy njabootam ak yooyu ba mu am lu desal waaw bu boobaa li des dañuy jël alal ji ñu xool li nga xam ne moo mat un tiers ñu jël un tiers yi jox ko loolu par force la mu ne nag dafa am mu ne wa in qiila wa in qiila yi mu wax sànq mooy bu dee ne dañ ne non non non non non loolu du force quoi même un tiers bi du force waaw. ndax premièrement yujzika bi mu wax waaw te yujzika ci farata lañ koy wax deuxième bi mooy le fait que mu tere ko hein ci mu saraxe lépp loolu mooy wane ne mbir mi kon du xurba du loo xam da koy def ngir jegeñal ko ngir loo xam ne lu muy jegeñee yàlla la ndax bu doon lool la du ko tere mu ne xiila bu boobaa dañ lay tontu ne la am xaw amma qawlu yujzika fa huwa maana yakfika loolu waxu ci loo xamante ne affaire farata taxuloo tax muy wax waaw parce que yéen parce que waa ji dafa bëgg a wax ndax bu ngeen nee yuj si que loolu farata lay lay lay lay wane te te nag dara xam nañ ne du farata fenn parce que yonent ma sa sa bu loolu farata la du ne ko moos li mu nar a saraxe lépp ginnaaw bi mu ko waxee ne lool lay def mu naan ko bul def te loolu ak jege ñàll la te te kat aji tëralkat loi yi di yonent ma sa sa législateur bi. du tere alayhi salaatu salaam di jege mu ne boo fu waxee loolu dañ naan la yujzika loolu fa maanaa yeg fii ka loolu mooy dina la doy lay tekki fa huwa min ar-ruba'i ci trilitère la jóge bu trilitère bi walaysa min jaza anhu ay ida qada anhu tekkiwul jaza anhu de mooy bu defee li nga xam ne moo ko war déedéet yuqaalu ajza'ani ida kafaani dañ naan ajza'ani bu dee ne doy na ma wa jazaa anni ida qada anni bu ma bu bu dee fayal na ma waaw waaw wa hadha huwa alladhi yastamilu fil waajib bii nag moom la ñuy utiliser ci li nga xam ne mooy li nga xam dafa war waaw wa minhu qawluhu li abi burda fi l udhiya te loolu mooy li mu wax abu burda ah ci al udhiya radiyallahu anhu mu ne ko tajzi anka walan tajzi an ahadin ba'dak waaw mu ne comme li mu wax Abu Burda ne ko lii nii dina doy ci yow dina baax ci yow waaye nag à part yow kenn doo doy mooy ci affaire wu loolu ñëwaguñ ci de xaru tabaski <laughs> xaru tabaski masalaam xaru tabaski ndax xarum six mois la dina baax gaa yi nga xam ne yàpp yu nooy la ñuy wër waaw wala huit mois boo xam ne dafa ngand mel ni kii mel ni ku am cinq ans wala quatre ans wala deux ans wala un an est dina baax wala mu musin na la boo xam ne fokk mu am at wala yu mel noonu ah, masala yooyu ñëw léegi nag masuñu ci ñëw foom naa yooyu lay wax nii mooy Abu Burda parce que Abu Burda moom dafa rendi woon avant ñuy julli tawas yonent ma lay saab saab ne ko rendil beneen sa sa place lu tax nga rendi te imaam bi rendeegul julleeguñu <laughs> ah mu ne ko ah man de yoruma lu dul jasan boo xam ne sawaay ne yow yonent mi aleyhi salaatu salaam matul kii de ah jazaa gi matul du musin na de mooy matul amul un an de mu ne ko def ko comme que loolu nga yor def ko ta nag dootul do dootul keneen mooy keneen du man def ni yow ah, pour yow kese la voilà à part waaw bu njëkk bi nag yàpp nga ci am waaw tajziyanka walan tajziya an ahadin ba'dak mu ne wal kifaayatu mooy doy tustaamalu dañ koy utiliser fi lu waajibi ci lu war wal mustahab ak loo xam ne dañ koo sopp waaw voilà mu ne wa amma man'uhu min as-sadaqati bima zaada ala thuluth dafa bëgg a wax ne en liñ jóge nii dafa bëgg nga wax ne non de toute façon loolu farata la koo boo fi nee dinaa def lii nii yow li nga mën a joxe mooy day day jàppale li riwaaye bi nga xam ne moom lañu jële ci imaam Ahmad bi mu doon wax jasaay bi weesu bi mu doon wax riwaaye doom ji bi mu bi Seydina Abdallah ibn al imaamu Ahmad daal di jële ci moom bi nga xamante ne nii ci lañ kolaaj laaj moom mu daal di wax loolu moom al imaamu ahmadu rahmatullahi alayhi mu ne waa ji day joxe ah bu ni daree saraxe ndox kiiwam yépp wala alalam yépp wala lenn man li ma dem mooy ne mooy yujzi ahu min zalika thuluth waaw mu ne day joxe day nidar saraxe alalam ji yépp wala xaaj bi wala lenn ci moom loolu daal lenn rek lay joxe mooy thuluth loolu la doon leeral nii di dëgëral wax jooju ko ne loolu moo gën a dëgër malgré ku indi benn ay ay ay objection naan woy entre yujzi ak yooyu loolu tontu nañ la loolu tekkiwul fii dara ne loolu dafa nekk farata comme que waxoon na ne euh, euh, waaja ba mu waxee la mu wax par force loolu lay joxe du loolu fen waaw du jël loolu mooy un tiers bi du ko weesu mu ne wa amma manu min as-sadaqati bima zaada ala thuluth fa huwa ishaaratun minhu alayhi bil arfaqi bihi wa maa yaxsulu lahu bihi manfaatun diiniya wa maa yaxsulu lahu bihi manfaatun diiniya wa dunyaa fa innahu law makkanahu min ixraaji maalihi kullihi lam yasbir ala alfaqri wal adam kamaa fa'ala billadi jaa'ahu bisurrati liyatasaddaqa biha fa darabahu biha wa lam yaqbalaha minhu xawfan alayhi min alfaqr wa adamu sabri wa qad yuqaalu wa huwa al arjaxu inshaa allahu taala inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam caamala kulla waaxidin mimman araada sadaqata bi maalihi bimaa yaclamu min xaalihi fa makkana abaa bakrin radiyallahu anhu siddiiqu min ixraaji maalihi kullihi wa qaala maa abqayta li ahlika fa qaala abqaytu lahum allaha wa rasulahu falam yunkir alayhi wa aqarra umaru wa aqarra umara ala sadaqati bi shatri maalihi wa mana'a saahiba surrati min at-tasadduqi biha wa qaala li Ka'b radiyallahu anhu amsik alayka ba'da maalik wa haadha laysa fiihi ta'yiinu al-mukhraji bi annahu ath-thuluth wa yab'udu jiddan bi an yakuuna al-mumsika di'fay al-muxraji fi haaza al-lafz wa qaala li abi lubaaba yujzi'uka ath-thuluth wa laa tanaaquda bayna haadihi al-axbaari wa 'alaa haaza faman nadara sadaqata bimaalihi kullihi amsaka minhu maa yaxtaaju ilayhi huwa wa ahluhu wa laa yaxtaajuuna ma'ahu ilaa su'aali an-naasi muddata hayaatihim min ra'si maalin aw aqaar aw ardin yaquumu maghalluhaa bi kifaayatihim wa tasaddaqu dil baaqi wallahu a'lam mu ne wa amma kantaa li nga xam ne manaahu min sadaqati manaahu manaahu kantaa tere gi moo xam ne moom la tere <coughs> moom alayhi salaatu comme bon ñun dañu naan bon xadiis Seydina Ka'b ibn Maalik bi nekk Seydina imaam Abu Daawud wér na te tamit dàqantawul ak li imaam Ibn al di bañ mu am waaw kër comme këri waaye saxeexay nii ñoom waxuñu loolu mooy kon bu ko beneen riwaaye waaye quoi ba moo tax mu naan wa fii haadal euh, kii qissati fii maa fii la fa ne daal mu nga fa mooy dañu naan wér na léegi parce que moom bu ñu ko toppee <laughs> mooy abu dañ naan kon le fait que mu tere sëy naa abu lubaaba mu saraxe alalam yépp hmm? ba pare mu ne ko léegi kon mu tere ko mu mu joxe lu ëpp un alal ji mu ne fa huwa loolu ishaaratun minhu ab tegtal la bu bu tukkee ci yonent bi aleyhi salaatu salaam aleyhi ci moom bil arfaqi bihi ci li nga xam ne moo gine woyof ci moom wa maa yaxsulu lahu ak li nga xam ne dina ko ci amee bihi manfaatan diiniya wa dunyawiyya li nga xam ne dina ci amee njariñul yoo xam ne kojug diine la ak njariñu goo xam ne kojug àddina la mu ne fa innahu law makkanahu min ixraaji maalihi kullihi lam yasbir ala alfaqri wal adam ndax kat yonent bi alei satu salaam xamoon na ne Abu Lubaaba mii bés bu na ko woon hein bu ko jàppandaloon ne ko léegi mën ngaa joxe sa alal ji ñu nit dañ naan ak kambum na Maalik tamit waaw radiyallahu ndax riwaaye bële bu doon ne da ko ne aywa joxeel ne ko waaw baax na léegi joxeel sa alal ji yépp nga saraxu ko mu ne kon moom doonul woon muñ ci ñàkk ñàkk waaw pauvreté ak ñàkk am kama la mu ne comme lii mooy comme ni nga xam ne ndax xam na ci ñoom parce que yonent mi aleyhi salaatu salaam xam na axwaalu asxaabi xam na état wu saxaabaan yi ku ci nekk ak la nga xam ne fa sa muñ ci yooyu toll ak fa sa ngëm yàlla toll moom xam na ko waaw moo tax ku nekk moom moom lay wax ci kanam ne ku nekk da ko dafa doxlanteeg yow jëflanteeg yow selon sa xaal selon sa état selon fi nga toll lim xam ne yow foofu loolu nga àttan loolu nag la xam ne ñaar ñii duñu ko duñu ko supporter ah bu buñ joxewoon seen alal yépp après mooy ñàkk fii des te loolu ñoom mën nañ koo bañ a muñ duñu ko muñ mu ne kama fa'ala billadhi ja'ahu bisurrati li yatasaddaqu biha comme ni nga xam ne rek noonu la def hein ki nga xam ne dafa ñëw doon doon doon doon doon saraxe benn ëmb ëmb boo xam ne oor a ci newoon fa darabahu biha yonent mi aleyhi salaatu salaam daldi daldi jël ëmb bi sànni ko walam yaqbalha min minu xawfan alayhi min al faqri wa adami sabri mais nangulu ko loolu ah ba mu ñëwee day saraxe loolu yonent mi aleyhi salaatu dafa ñëw fëgg ko da ko sànni affaire bi waaw ndax ragal nanguwul nanguwul ko ni kii day saraxe quoi saraxe lii fan te moom lii rek la am hmm? ndax ragal gum ragal ci moom ñàkk ak ñàkk mën a muñ voilà léegi xadis bii muy junju ne yonent aley salaatu wasalaam waa ji dafa ñëw di di di di saraxe benn ëmb mu sànni ko imaam abu imaam abu daawud moo ko soloo ci xadiis yi naa jaabir bin abdillahi radiyallahu taala anhuma mu ne Seydina Jaabir dañu dañu mën a sa nekk ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam am benn waay dikkal ko waaw indi ñëw benn waay ñëw indi lu mel ni nen quoi waaw ci or mu ne yow na yow yeneentab yàlla bi de ah lii de moom benn trésor la maadin la mooy loo xam ne ci suuf si laa ko jële or la boo xam ne ci suuf si laa ko jële mooy ci biir suuf si laa doon ngas trouver ko ci mu ne ko fa xudha fa hiya sadaqa maa am li ko ghayraha mu ne ko kon jëlal nenu or bi mooy lu loolu mel ni or naa un lingot bu mel ni ay ay ay ay ay liñ naan ay kii ah ay œuf d'or œuf œuf d'or voilà des œufs d'or benn nag mu ne ko jëlal lii rek laa am nag def ko sarax def naa ko sarax fa arada anhu rasulullah yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu gisee waa yi di wax lool mu mu waa ji wax ko lool mu du mooyu ko xool feneen waa ji dikkal ko ci ndejooram quoi ci kanamam la ne woon mu wax yonent bi aleyhi salaatu salaam du xool fee mu ñëw fekk yonent bi aleyhi salaatu côté ba mu féete muy côté ndejooram fa qaala misla daalika waa ji ñëw wax la même chose yonent bi aleyhi salaatu salaam du mooyu ko <laughs> xool ndejooram nekk côté ndejooram waa ji dikkal ko côté boobu <laughs> yonent bi aleyhi salaatu daal di koy du mooyuwaat féete beneen côté. waa ca gannaaw waaja fekk ko ca gannaaw léegi nag bi mu demee <laughs> noonu mooy yow moom jiha yëpp jël na ko ci kaw a fi des ci suuf ah <laughs> <laughs> ñëw na ci kanamam naan ko jëlal ëmb bii de kii oor la de waaw nenu oor bu ma for boo xam ne foruma ko dama ko dama doon gas trouver ko jëlal def naa ko sarax moom rekk nag laa am ñëw ci kanam yonent bale saa saa mu wax loolu mu won ko mu xool ndejooram du mooy ko xool ndeyjooram mu fekk côté ndeyjooram mu xool ca gan mu xool ci càmmoñ waa ji fekk ko côté càmmoñ mu xool ca gannaaw waa ji fekk ko fa léegi nag ba mu demee noonu yeneen time alay salaam mu ne fa Seydina Jaabir mu ne fa axadaha radiyallahu anhu fa axadaha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa xadafahu falaw asaabathu la awja'athu aw la aqarathu nee na yeneen time alay salaam daal di koy jël ci moom rek xaañ ko ko mu ne ko cëy mu Seydina Jaabir nee ne cëy bu ko daloon bu ko daloon doo doon na ko gaañaa ndax xaañ bi yonent ma ne saa saa ni mu xaaña affaire bi <laughs> wala eh, manoon na ko nàccalan ah. <laughs> nee na fa qaala rasuulullahi eh, yonent bi alayhi ne way yati ahadukum bima yamliku fa yaqulu hadhihi sadaqa ha thumma yaqudu yastakifu an-naasa xayru bi mu ko xaañee affaire affaire daf ko moy nag waaye affaire bi daf ko mooy ndax sinon <laughs> Seydina Jaabir nee na cëy bu ko daloon hein bon manoon na dagg dara ci moom de <laughs> waaw léegi mu ne yow yéen kenn day ñëw ah indi euh, li mu am indi li mu am lépp moomeelam lépp mu indi ko naan lii sarax la bëgg koo saraxe ba pare bu ko saraxee ba pare nu muy def yàqoondu day day day day day yekki yastakifu naasa xay ah di di di di di di di léegi nag kal ko ci nit ñi ko waa di laaj nit ñeeg di leen sonal ak ah di basé wu ci nit ñi loolu mooy lan ah xayru sadaqati ma kaana an dhahri ghina li gën ci sarax yi mooy loo xamante ne nii nit ki dafa woomal ba pare en tout faju na loo xam ne yor na lu mën a faji aajoom mais du jël li nga xam ne mooy faj aajoom di ko joxe après dem ci mbedd yi wala di woo nit ñi wala même ndax wax naa la technique loolu technique la nag am na ñoo xam ne du ñu laaj ñii de mais seen état la def mu walaakaana de telle sorte de toute façon mooy seen xaal boo leen di gis di leen yéenéb waaw mais masuñ la laaj nag boo waxee ñu ne laajul mais état wu nit ki day laaj ah waaw loolu la mu ne loolu naka la ko nit di defee xayru sadaqati ma kaana an zahri ghina li gën ci lu nit gi seet di saraxe bala ngaa saraxe day fekk nga woomal ba waaw mooy wa nga xamante ne yow waxuñ la nag nga bàyyi ba nekk Richard wala nekk millionnaire door a saraxe waxuñ la loolu de waaw mooy yow par exemple li nga xam ne yow tey dangaa war a dund te bu mooy li nga mooy mënumaa jël li nga xam ne moom laa war a togg ma yor cinq euros te man jour bi moom fokk ma lekk moom rek laa am hein teg ci beneen cinquante centimes cinq euros cinquante njëgub kebab te man loolu kese laa yor te fokk ma lekk manuma romb dem ci jàkka ji ñuy kii ma jël joxe ko ba pare bi ma ko joxee ci jàkka ji génn hein ci buntu jàkka ji di yalwaan naan bon kon moom may dimbali comme lu mel noonu mais xam nga loolu c'est ridicule quoi loolu nag la yeneen ma lay saasaan di wax mooy yow li nga war a dunde nga joxe ko ba pare di yalwaan nit ñi wax naa nag boobu mooy benn bi beneen bi mooy nga ñëw di wan nit ñi ne amoo dara ci say wax say melo bañ bañ bañ la yéene sarax di la jox alors joxe nga mbir mi léegi waaw loolu lañu tere loolu lañu loolu lay wax nii an zahri ghina waaye yow bu dee ne yow sa xollu bi fees na te yow rekk dëkk yow garaawul waaw sa xollu bi fees na wala boog yow mën ngaa muñ xiif ba ba beneen yoon loolu garaawul quoi sonalu la te doo fi nekk di laaj keneen bu boobaa man nga koo joxe waaw ndax gis nañ Seydina Abu Aqil keroog bi muy joxe saa ba mu doon joxe dane loolu rek laa am ne yonente ma le saasam neewu ko hé demal nga téye yóbbu ndax xam ne ne kii man na koo muñ voilà kon loolu la <laughs> voilà kon waa ji loolu la ko yonent ma saa sam xaañ affaire bi am na chance mais dalu ko parce que loolu la Seydina Jaabir wax nee na bu ko daloon de <laughs> bu ko daloon eh, doon na ko gaañaa <laughs> loolu li yépp ci makaarimul axlaaq la mooy yenn yi <laughs> defoon na ko kii Salik ibn uh, ibn Surayk Salik ibn Surayk al-Ghatafani <laughs> mooy ka ñëwoon àjjuma yonent ma lay saar saam di xutba mu dugg nar a toog mu ne ko hal salla al rak'ata rak'atayni est-ce que est-ce que ràkk nga ñaari ràkk mooy julli nga ñaari ràkk mu ne ko déedéet mu ne ko xum jógal hein fa salli rak'atayni jógal nga ràkk ñaari ràkk fekk mu doon xutba mu jóg def ko loolu moo tax loolu mooy sunna mooy boo demee àjjuma nii même bu imaam bi di xutba nga ñëw dugg si ci biir jàkka ji jullil tahiyatul masjid même bu dee imaam baa ngi xutba ay nit ñi di la xool moo kii moom toog déedéet waaja ko defoon naroon a toog yonent ma lay saab da doon xutba moo ko interpellé ne ko hé ne ko yow julli nga ñaari ràkk mu ne ko déedéet mën ne ko jógal fekk kon loolu ma toogoon na ko dafa ñëw rek toog mu ne ko ndax julli nga ñaari rakka mu ne ko déedéet mu arrêté xutba bi ah ne ko jógal nga julli ñaari rakka wax naa waxoon naa la bañ ko doon wax bu ma son nañ ko fi wax que ne suñu boroom xam-xam yi di Maliki yi rahmatullah alayhi dañ ne non non non kooku dafa ñàkkoon te loolu kenn bu ko def yonente mi aleyi salaatu salaam daf koo defoon ngir ñu xam ne waa ji dafa ñàkk ngir wane état gaa yi sarax ko après mais loolu noonu dëgërul ndax li yonente mi aleyi salaatu salaam teg dane képp koo xam ne dafa duggati ñëwati ci jàkka ji na rakkaa ñaari ràkk bala moo toog kon kay bu doon kooku c'est exclusivement réservé pour lool wala mu wane xaalam ak yooyu mooy doonoon te kon doonoon wax lool moo tax loolu dëgërul yow nag bu fi nekk di dàq xadiis yu wér yi parce que sa mazhab lii la wax déedéet waaw parce que rien que xadiis bi ni mu continuer day wan ne é attention attention kon affaire bi c'est pas exclusivement réservé ci waa jooju hein moom ñu sarax ko mu ñàkk ñu sarax ko ci ci saase mu nar a ñuy laajaat mu ñëw nar joxewaat yeneen ci ma ne saa saa mer <laughs> mer ko le fait yow ñu ngi kii nga ñëw jël si yére yow ab nga jël yére bi ñu nga xam ne danga koo bëgg a joxe te te te moom rees nga am te te te léegi la sarax loolu la moo tax saraxe baax na lool waaye nag am na yoo xam ne yow du koy saraxe dañ laa war di sarax voilà waaw du sax ñàkk yooyu léeg mais buur yàllaay teg ku ko neex waaw ku ko neex ak ñàkk mooy woomal ku ko neex waaw waaw mooy joxe yabsutu liman yasha'u wa yaqdir ah mooy euh, euh, yaatalal wërsëg ku ko neex waaye mooy xonq ku ko soobit moo koy xompalalal lam koy jox ci wërsëg léegi nag kon mooy waa ji noonu la ko def tuutee des mu xaañ ko mu xaañ na ko mais da koo rëcc moo imaam Ibnul Qayyim ne finalement daal affaire bi daal lenn la même man li ma doon wax sànq di dëgëral mazhabu waxu sama imaam imaam Ahmad ken képp koo fi waxati joxe ni lii waaw loolu côté Nizar la xam nga côté Nizar la doon wax bokkul ak lii hein bokkul ak lii mooy koo xam ne dafa nisar ne day joxe alalam lépp hein sàng suñu imaam dane woon bon un tiers bi lay joxe maa ngi leen doon wan liy dëgëral waxam jooju mais sax am na sax lu gën a mat loolu te dinaa leen ko wax ñu ne ko lat moo gën a mat lool ya al imaam ibn al mu ne déglu leen mu ne daal Euh, lii daal xam nga lenn la waqad yuqaalu daal wa huwa al arjax insha allah bon lii daal nit mën na wax mën nañu ne te loolu mooy li gën noot insha allah bu soobee yàlla waaw ndax nag al ilm rek inda buur yàlla nag moo xam dëgg dëgg dëgg dëgg masala yi yépp dëgg dëgg dëgg buur yàlla moo ko dëgg dëgg dëgg dëgg na war a xame voilà léegi mu ne anna inna nabiyya wa qad yuqaalu inna nabiyya kene yeneen bi alei saatu salaam amala kulla wahidin mimman araada sadaqa bi ma bi maalihi bi mu ya'lamu min xaali lenn daal lii daal moo am mooy ne yeneen bi alei saatu dafa jëflante ku nekk ci ñi nga xam ne dañu bëggoon a saraxe ci seen alal ci li nga xam ne moom la xam ci seen état ak seen xaal fa makkana aba bakrin siddiq te lii waxoon nañ ko mas nañ ko wax lu yàgg masala yi am na am na njàngat yu ñu ko gisoon waaw mu ne mu permettre ah jàppandal Seydina Abu Bakar min ixraaji maali yi kulli Seydina Abu Bakar mu joxe alalam yépp waaw mooy ba ñuy saraxe Seydina Omar Abu Bakar moom lu ñu lu yiiw lu ma mas concurrence ak moom moo may gañ mais tey xaar Seydina Abu Bakar moom dem këram jël alal jamu am yépp indil yonent mi alayhi salaam waaw bi mu ñëwee. yonent ma lay saa saam ne ko maa abqayta li ahlika ya Abaa mu ne ko abqaytu Allah wa rasulahu mu ne waaye man de sama borom bi laa fa bàyyi ak yonent ma lay saa salaam ñoom laa fa bàyyi de ñoom laa leen bàyyi. xadis boobu boo demee ci waa asxaabu sunan ku mel ni al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani ak imaamu at radiyallahu taala anil jamii na ko noon sëriñu imaam imaam imaam imaam muslim ad-daarimi imaam ad-daarimi ah soloo nañ lii lépp ci xadiisu seydina zayd ibn aslam an abiihi qaala sami'tu aslam mu ne man maa dégg rahmatullah alayhi maa dégg seydina umar ibn al-xattaab yaquulu mu naan amarana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an natasaddaqa fa waafaqa dhalika maalan indi fa qultu al yawma asbiqu aba bakran in sabaqtuhu yawman sëyn aslam mooy aslam menn mooy bàyyi saydna zayd ibn aslam taali sërinu imaamu maalik bunu anasin imaamu daari lhijrati radiyallahu anhu mooy aslam menn rek bañ doon gis saydna omar doon dégg aslam aslam aslam aslam moom la mooy aslam de wallahi aslam moom aslam de ah ak ko mucc sax waaye moo ko mucc waay ko mucc moom aslam rahmatullah alayhi mu ne dama mooy booyu Seydina Omar la woon Seydina moo ko <coughs> moom la doon liggéeyal fu ne nag loon ànd ak moom moo tax mooy de mu naan aslam ak yar faa <laughs> aslam nee na damaa dégg rahmatullah mooy bàyyi Zayd aslam voilà sëriñu imam Malik boobu Zayd aslam moom moo jëlee ci baayam di aslam rahmatullah alayhima mu ne dégg naa sama sëriñ sama njaatige seydna Umar ibn al-Khattab di sama kilifa ah seydna Umar ibn al-Khattab yaqulu mu naan amarana rasulullahi mu ne ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wa ñoo digal an natasaddaqa ñu saraxe mu ne fa waafaqa dhalika maalan indi loolu nag mu coïncider tombeek ma amoon alal ju bari alal alal ñëwoon sama kër o ma amoon alal fa qultu ma ne <laughs> al yawma gis nga tey asbiqu Abaa Bakr sabaqtu yawman tey moom dinaa fexe ba raw Seydina Abu Bakar bu dee ne mas naa koo féete mas naa koo raw mooy masuma koo raw waaye tey moom xaaral la tey moom foog man ibn al-Xattaab ma raw as-Siddiq ibn Abi Quhaafa radiyallahu anil jamii nee na fa jiitu bi nisfi maali ma indi sama xaaju alal ah fa qaala rasulullahi nee na bi ma agsee man Seydina Omar radiyallahu anhu yonent ma lay saar saam ne ma mais ma abba xaytali ahlik ne ma waa yow Omar loo bàyyil sa waa kër xaala ma ne ko misluhu lu mel nii lu toll nii laa leen jox mooy lu tellu nii laa bàyyil kër ga mooy daal sama xare sama alal dóor naa ko ci digg bi cinquante yaa ngi yeneen cinquante yi li ahli ngir sama waa kër mu ne bi ma toogee noonu man Seydina Omar nag di xaar nag Seydina Abu Bakar ñëw ma walla ah, tey gañu naa ko mu ne wa ata abu bakrin bi kulli ma indahi seydna abu bakar dem alal jane këram yépp mu buub ko ndi capitalam ak épargne am ak bu dee mas na am épargne moom dunu loon ko épargne mais daal léppam la joxe indi fa qaala nee na yonent mi alayhi salaam ne ko yaa baawak sayyidina Abu Bakr ma abqayta li ahlika ana lan nga bàyyi sa waa kër fa qaala mu ne abqaytu lahum Allah wa jalla wa rasulahu sallallahu alayhi na sayyidina Abu Bakr indi lépp man nan laa xamee ne lépp lu indi yonent mi salaam dana ko yaa Abu Bakr Abu Bakr ma abqayta li ahlika ana lan nga bàyyi sa mu ne ko abqaytu lahum Allah wa rasulahu yàlla ak yonentam de laa fa bàyyil qultu nee na te loolu day won ne yàlla ak yonentam la te yonentam alay saar saamam yi moom laa leen bàyyee hmm? fa qultu nee na ma ne laa asbiquhu ila shay'in abada seydna omar ne wu c'est kii manuma ko kii duma ko jiit ci dara amul dara yiw lu ma ko mën a jiit amul voilà loolu nag lay wax nii ne yonent ma lay saar saam dafa permettre jàppanal seydna abu bakar mu joxe alalam yépp mu laaj ko loo bàyyi sa waa kër mu ne man bu man buur yàlla subhaanahu wa taala laa fa bàyyeeg ndawama laa leen bàyyee mu ne falam yunkir alayhi te neewu ko é eh, eh, non non non non ya Abaa Bakr ah loolu c'est pas possible ghayru jaiz pour man imaam Ibnul Qayyim ma wal ne mbir mi liy dëgg-dëgg sax ci masala bi mooy yonent bi alayhi salaam da doon traité ku nekk selon xaalam selon état ak li mu xam ci ngëm yàllaam ak tamit fa mu toll waaw Seydina Siddiq nag moo tax yonent ma lay saa am neew ko ah non non non ah non non non je n'accepte pas ça il faut nga desilal dara mu ne wa aqarra Umar ala sadaqati bi shatri mali Seydina Omar mi ñëwoon indi kii ci un tiers kii bokk nu mu tudd cinquante nisfu maali yi bàyyi fa lenn moitié alalam mu ndil ko yonent ma lay saa saa beneen bi mu bàyyi ko fële neew ko ah non non non non non non non non non non ah neewu ko non non non da am na sax yeneen riwaay ñoom dalee na a ñaanal te loolu gisoon nañ ko ci Seydina Abdurrahman ibn Awf bi ñuy waajal tabu moom dafa indi mu waajee alalam yonent mi alei satu salaam mu ko laajee mu wax loolu mu ñaanal ko yàlla waaw ne ko lii mooy sama alal de xaaj baa ngi nii ma indi ngir ko ci ghazwatu Tabuk Allahu akbar mu daal di koy ñaanal te neewu ko déedéet déedéet lan moo tax indiwoo lépp lii wala boo bàyyi woo fa lu gën a tuuti li waxu ko dara mu ne wa manaa gis nga mu conforté kon Seydina Omar ci par une partie xaaju alalam bi mu saraxe mu ne wa manaa mu tere saaxiba surrati min at-tasadduq biha kanta waa ji nga xam ne moom moo fi indi woon mooy boroom boroom boroom boroom gafaga gi boroom takk bi laxas bi bu or bi moom daf ko koo tere moom waaw daf koo tere mu daal di koy saraxe waaw waqaala xoolal mooy ñaara kaabu boobu ma la jox jàppal jox naa la Seyna Abu Bakar moom dafa joxe lépp yonent ma lay saa saa waxu ko nga joxe lépp Seyna Omar joxe eh, xaaju alalam yonent ma lay saa saa waxu lan moo tax nga joxe ñaaru eh, xaaju alal mu de kanta waa yi nga xam ne moo yoroon surra bi ki ñu wax sànq mu ko doon xaañ affaire bi kooku moom da ko bu ko moom da koo tere ne ko mukk duñ ko nangu déedéet téye ko pour yow. mu ne kon ñettango wa qaala li Ka'b kanta sayna Ka'b ibn Malik moom lan la ko amsik alayka ba'da Malik moom dana ko téye lenn ci sa alal mu ne wa hadha laysa fihi ta'yinul muxraja bi annahu thuluth lii nii nekkul ne dafa définir li ñu ciy war a génn que ne thuluth la mu ne nag wa yab'ud dina sori lool bi an yakuna moom mumsaka li nga xam ne mooy moom lay téye din fayil muxraji fi hadha al waaw <laughs> mu ne moom en fait na Ibnul Qayyim mu ngi ci lim ne woon parce que logique boobu la topp voilà noonu la tamit mooy loolu loolu lu wér lu wér ci moom lay wax loo bëgg mu wax lu wérul ci moom loo xam ne jàppul ne lu wér la <laughs> mooy mu ne <laughs> ba léegi mu ngi mu ngi ci xadiisu abu Seyna abu Lubaaba bi ah non Seyna Ka'b bi ah ibnu Maalik ah, radiyallahu anhu mu ne Kanta le ka Seydina Ka'b ibn Malik moom dana ko téye lenn ci sa alal mu ne nag te fii waxu fi exactement ñaata lay génne waxu ko sulus waxu dara mu ne nag dina sori lool li mu téye quand nekk deux deux fois deux fois wu li mu génne alors que bi dana téye ci sa alal mais lenn ci sa alal o oh, may nan la mën a nekk li mu téye moo ëpp fuuf li mu joxe. loolu jar na seetaat quoi loolu moom en tout cas expression bii nii wa yab'udu jiddan bi an yakuna al mumsaka di'fay al mukhraj fi hadha al lafz quoi ak li mu wax si naakaam bu am si lenn ci sa alal loolu nan lay mën a tekkee non loolu sori na muy tekki que ne say naakaam bu un tiers la joxe paye deux mooy mbiri mooy un tiers mooy lan kon alal ji bu ñu ko jëlee xaaj ko ñetti xaaj moom benn xaaj bi la jël saraxe ko téye ñaar yi moom parce que moom ci moom riwaaye Seyna Abu Dawud ca Sijistaani rahmatullah alayhi bi nga xam ne foofu da ne ko ma saraxe kon sama alal yëpp mu ne ko déedéet mu ne ko xaaj bi mu ne ko noonoo mu ne ko sulus mu ne ko waaw moom pour moom loolu wérul li wér lenn la mooy li nekk saxiixay ni yonent alayhi salaam dana téye lenn ci sa alal voilà moo tax mu ne nag lenn naka la yonent alayhi salaam naan ko téye lenn ci sa alal ah moom mu ñëw di joxe la gën a tuuti jël yi téye joxe li gën tuuti alors que dana ko téye lenn xanaa kay la muy téye moo war a gën a tuuti boog au moins wala boog mu tolloog lam joxe moo tax mu ne sori na non loolu day sori quoi que ne lim téye moo ëpp fuuf li nga xamante ne moom la joxe ci expression nga xam ne baada téyel alayka baada la wax maalika lenn ci sa alal mu ne wa qaala li abi lubaaba kanta abu lubaaba pour war ne yonent mi sallallahu alayhi wasallam actes yi yëpp sa dépend selon personne bi waaw waaw Seydina Abu Lubaaba nag moom mu ne ko yujzi'u thuluth yujzi'uka thuluth dina la doy athuluthu un tiers bi mu ne nag wala tanaaquda bayna hadhihi al-axbaar ah. mu ne bu kenn foog ne nag contradiction dafa am nag ci net ci ci ci xabaar bi ci kii nii nettali bi xam nga mën na non non non yow imaam Ibnul Qayyim c'est yow fi nga déparé sànq daa mel ni danga doon jàppale wax jële ne waaw lii sulus la c'est wax nga sax imaam Ahmad rahmatullah alayhi li koy wane mooy riwaaye doomam bi këri xadiis Seydina tambu bi xam na ne loolu li ci wér mooy dana ko téye lenn ci sa alal waxu ko un tiers que ni saraxeel léegi nag moom la tënke comme ni ko fee ni ñu ko jeexaloon jataay bii weesu moom la tënk xadiisu Abu Lubaaba bi ne un sulus un tiers loolu la ko tënkee. kon ba nga ne yow looy noonu lañuy def léegi nan nga mën a ñëwaate wax lii mu ne parce que li ma la doon wax man dama doon dëgëral dama la doon wan suñu waxu imaam fan la tegu waaw en tant que taalibeem dama la doon wan waxam bul foog ne waxu falaa falaa la wala amul fu mu tegu am na fu mu tegu tam moom ci boppam ci riwaaya doomam di abdallah ibn ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah ala aljami foofu wax na falu leer waaw luy wane ne ku ne day yépp wala mu nizar nay joxe alalam yépp na joxe un tiers parce que loolu la yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon Abu Lubaaba te moom ci boppam xam nga Imaam Ibnul Qayyim nee na fii sax kenn waxu fi waxu nizar waaw <laughs> hadis yi à ah, vrai dire waxuñu nizar na côté ba pour walla ne waxu imaam bi quand même am na fu mu tegu imaam Ahmad moo la gën a xam xadiis yi sukkandoowul ci xadiisu imaam Abu Daawud boobu nga xamante ne riwaay bi mu ci am nga xam ne foofu dane euh, Seydina Kamb dane un tiers la ko yonent ma lay saa saa wax non loolu wérul waaw li wér mooy li Abdallah di doomam jële ci moom waa kër a ko jële ci ñoom moo gën a leer te moo nekk sahihayni fii ala darajati sihha waaw kon nag loolu boo dëgër boo seetloo nag ample man li ma la bëgg a wax mooy ne man dama doon dëgëral doon la wan waxu sama imaam fi mu tegu mais nag bu ñu recon bu ñu recentré wax jii yépp mooy ne gis nga wax ji yépp li ci gina a dëgër mooy lii ma la wax mooy ne yonent bi aleyhi salaatu salaam en fait da doon jëflanteeg saxaabaam yi ñi bëggoon a ñëw di saraxe seen alal yi ku ci nekk selon sa xaal selon sa état selon yow fi nga toll. moo tax Seydina Abu Bakar ni mu moo raw ñépp ni mu doxalee ñam doxalu ko kenn. amul kenn ci saxaaba yi ku ne damay joxe sama alal yépp mu ne ko ah kay bismillah non Seydina Abubakar kese moo ñëw ne day jox alalam yépp te waxu ko déedéet mu joxe alalam yépp mu laaj ko law fa ba mu ne ko bàyyiwuma fa dara buur yàlla laa fa ba ci alal buur yàlla ak ndawam subhaanahu wa ak ndawam rasulullah ñoom ñaar laa fa ba neew ko anoonono ah, parce que moom xam na ne kooku moom mën na koo muñ ak njabootam njabootam mën na koo muñ yonent sa aleyhi salaam kenn gi ñu koo xam waa kër Seydina Siddiq xatta Makka ba mu nee Makka avant gàddaay beeg yëpp ñoo doon ànd ak lépp te ba mu wootee gis na ñooñu li ñu pare sacrifice yi ñu def kër goo xam ne dañ leen a tàggat ah, mu nekk usratun xuliqat li nasri muhammadin allahu akbar allahu akbar mooy usratu usratu Siddiq radiyallahu anhu moom daal boo seetloo famille Seydina Abu Bakar suñu borom man nga ne da leen a da bind tàggat leen rien ngir ñuy dimbali yonent ma lay saab-saab li imaam al-Qaxtaan yi naan <laughs> ah rajulaani xuliqaa li nasri muhammadin voilà ne ne en fait Abu Bakar ak Omar ñoom suñu borom da leen a bind uniquement ngir ñuy dimbali yonent ma lay saab-saab ñoom daal gis nga loolu kese mooy seen mission amuñu leneen mais loolu lañ mën a wax tamit ci njabootu Seydina as-Siddiq radiyallahu xam nga loolu saxaaba yépp noonu lañ mel tamit loolu saxaaba yépp d'une manière globale noonu lañ mel mooy dañoo nekk ñoo xam ne waa tax Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min allahi wa siimaahum fi wujuuhihim min athari sujuud dhaalika mathaluhum fi tawraati wa mathaluhum fil injiili kazarin akhraja shat'ahu faazarahu fastaghlasa fastawaa alaa suuqihi yu'jibu zurraa'ahu liyaghiiza bihimul kuffaar voilà ñu ngi noonu mooy ñoom ñëpp dans leur globalité mais dafa am ñu ci gën a ràññee ko waaw xulafaa ur-raashidun ñoom seydna al ashara al mubashirun hawaari rasulillah amin al amin abu ubayda Amr ibn al-Jarrah mais kër yonent bi alayhi salaam kër Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala anhu muy usra boo xam ne xuliqat li nasri Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dañ leen a bind uniquement tàggat leen ngir ñuy dimbal yonent bi alayhi salaam gis nga hijra ga Sayyidatu Asma xaaru ñoo ko defal de waaw Seydina ñoom Abdallah ibn Abi Bakr ñii ñépp famille bi ñépp. ba ñoo doon ñoo doon adoucir ñoo doon dalal xelu seen maam mari doon inquiété wu seeni mbir ndax Seydina Abu Bakar est-ce que alal yépp mooy képp bépp famille boo xam ne noonu nga mel parce que nit ki mel noonu rek doyu la ah. yow boo melee noonu il faut ñu xool est-ce que sa famille ñu ngay dundal noonu lañ mel wala déet bu ñu melul noon yow mënoo def ni Seydina Abu Bakar doon def waaw loolu moo tax affaire boobu raar mooy nit man naa toll foofu que moom mën na joxe lépp bu dee bu doon moom kese la mënoon na joxe lépp ngir yàlla après mu débrouillé wu waaw waaw deseeg yàlla ak yonentam alayhi salaatu salaam mais loolu boo ko manee en général boo ko manee sa njaboot manu ko ñoom fokk fokk ñuy akala sawaay waaw fokk ñuy manger waaw waaw loolu nag bés bu manqué nga dégg leen ñuy jooytu fu ne loolu dañ naan la ee eh, mukk mais bu dee ñoom ñoo ci gën kontaan mu ngi mel ne fabi sayna ismail ibrahim alayhi salaam ah ba mu ñëwee ne yaa bunayya man inni ra'a fil manami anni azbahuk ah man gis naa ci ci gént gént naa di la rendi doom di neew lan sama bàyyi ndeke yow assassin nga non maa bañ daw fàq kenn dootu gis deful lool dane yaa abati fa'al ma tu'mar sa tajiduni inshaa allah min allah allah yaa abati eh, yow sama baay ifal defal maa tu'mar lii la sa borom digal ndax xam naa ne géntu saxaaba ak kii yonent loolu wax la xale bu ndaw xam loolu yaa abati ifal maa tu'mar ndax du xale kese de <laughs> yooyu bàyyil ma loolu yonent la <laughs> alayhi salaatu wassalaam sayyidina ismaayil wa id yarfa'u ibrahimu alqawaida wa ismail rabbana taqabbal minna allah akbar ah mooy boo amee famille bu mel noonu ah ay ca ay ca ay ca defal mais nag tas yaay ga it kaasul de haajal neewul mu way sama doom yi nga xam ne man man nag yow sama nijaay xam nga bu doon liggéey liggéeyanu léegi moom laa ilaaha illallah non yow moom waxuma la xaw ma deet ba nattu moo la dal ba nga wax ko idée bi sax ba nga wax ko yow li nga gént yow <laughs> mooy non seulement services sociaux yi la lay booleel bu dee tugal la ne ah ne il faut ñu interne ko kii cicatrice parce que bés bu ngeen xëyee ne ray na ñu ñun ñëpp ren yéen nag yéenay dugg bu boobaa waaw téléphone rouge yeeg alerte yépp ñu daal di koy mettre clignotant yépp ñu ruujal ko ci kër gi kay waaw daal jël doom yi nag di fanaani kër xaritam nag léegi ñuy raar kër gi dootuñ fi ñëw naan sa bàyyi seen bàyyi léegi wératul seconde bu ne man nañoo rey lañ lay wax de <laughs> waaw Seydina Hajar nag alayhi salaam <laughs> ah neewu fa di protester yow nag yow nag nijaay nag damaa foog ne yow nag yow lii wëg lii yow yaa ngi ma jële Jérusalem indi ma foo xamante ni dara amu fi nga bàyyi ma fi dem waaw nga bàyyi ma fi dem xanaa amoo xol yu mel noonu lañ lay wax moo tax moo tax shattaana shattaana maa maa bay na ay woy soxna yooyu ak soxna yi mais tamit ada ada ada góor ñu mel ñuy dëggu it waaw waaw ndax at tayyib at tayyib at tayyibuuna li tayyibaat wala at li tayyibiin waaw moo tax ni ñu mel rek daanaka la ñu am soxna yu mel noonu rek lañ mel waaw copie conforme waaw muy mbay mburu faf ko fëri ñuy wëy nag ku nekk di xas sa moroom aka ñépp la rek waaw li waxoon keroog rek ko fi xew sikkëmaa lëkkandoo sikkëm yaa lëkkandoo de la dees la waaw yow nga bàyyi ma fii ñuy wax nga dem ma ma ma fexe ba am ndox nga bàyyi ma ak sama doom amul dara lu may defati hein nga ñëw doom jooju nga dem bàyyi ma fi ma nekk ak moom ba mu xaw a dëgër tuuti nga naan ma ñu eh, lan eh, daan nañ koy rey ah, nijaay nag yow nag damaa yaakaar nag yow nag nijaay nag yow nag yow nag damaa yaakaar nag sa bopp bi àndatul ak yow wala yow mooy yooyu la ñuy wax wala <laughs> mooy xam nga ne kooku kooku nan ngay mën a jële sa alal de yow naan man fii laa tollu naa sara xilip danga koo man danga koo man koo xam ne bu facture bi yàkkamti na nga ñëw ba mu fëgg la facture yi tël amul du xaar sax nga nuyoo xaw a toog ni waaw yow saa saal doon na ngay nga ne waa S yi jaaroon nañu fi Sones Senelec SDE gaa yooyu Sones ndox mi Senelec électricité Sonatel temps ya muy Sonatel la léegi moom orange la nee nañu ah waaw ñu fëgg la facture nuyoo góo fayaguñ la sax fay gu jaar yoon waaw tanaan la sama piis bi loo ca euh, euh, jaar nga fa doo fa jaar doo gaaw lu ne mooy yow xam nga ne kooku kooku xam nga piis moom ab piis <laughs> waaye ci lañ lay sonale kooku xam nga ne boo ñëwee ne ko bon man de damaa romb fële dépense bi dama demoon bay defi course yi mais ma romb koo xam ne vraiment kaawam c'est critique quoi defoon naa course yi sax mais finalement lépp laa ko jox tey bu ñu la tàccoo léegi nga def nan waay waay nijaay nag mooy ñi baax a ko ciy wax ah nijaay moom mooy kooku sax kooku tane naa surtout <laughs> kay la ñuy jaar <laughs> waaw